laqad ra'aytu sab'iina min ahli suffati maa minhum rajulun alayhi ridaa'un illaa izaarun wa immaa kisaa qad rabatuu fi a'naaqihim faminhaa maa yablughu nisfa as-saaqayn wa minhaa maa yablughu al-ka'bayn fayajma'uhu biyadihi karaahiyata an tabduwa 'awratuhu rawahu albuxaariyu rahimahu llahu taala kon alimamu alhafiz annawawiyu rahimahu llahu taala mu ñuy indil kon ci buntu bi ñu nekk wala ci garab gi ci yoon yu ñu selliñ radiya allahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala aljinaana al'ulaa maskanuhum wa wa ma'waahum gisoon nañu xadis numéro quatre cent soixante-huit voilà mooy xadis ba léegi bu mu ne woon wa anhu jëlawoon sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu ba léegi mu ne woon an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'isa abdu dinar wad dirham wal qatifati wal xamisa ba ni mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis numéro ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent muy quatre cent soixante-neuf mu ne wa anhu anhu qaal mu ne muy jële kon ci sayna abu hurayra radiyallahu anhu qaal mu laqad dëgg-dëgg ra'aytu man de gis naa sabaina juróom-ñaar fukk muy soixante-dix min ahli yi ci waa suffa muy ñi ñu waxoon ci jotaay bii ñu génn ne ay ganu l'islam la woon comme ni ko imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu waxe woon mu ne waa suffa de ñoom dañoo nekkoon ay ay ay ganu l'islam ay nit lañ ñoo xam ne ay ñu ñàkk lañu woon ñu bari nag dëkku ñoon Médina mais amoon na waa Médina ñoo xam ne ci lañu bokkoon waaw nga xam ne seenu lim nag da doon yokk di wàññeeku ñu defaloon leen benn angaar benn mbaar ci ginnaaw jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallama foofee lañ doon nekk nga xam ne di toppatoo li nga xam ne mooy alquran ak njàngalem yonent bi alayhi salatu wasalaam way ñàkk lañ woon nga xamante ne nii li leen yitteeloon mooy alquran li leen woon mooy sunnaay yonent yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak lépp luñ mën a ñàkk ci àddina waaw moo am ñu ne nag ndax yére yañ doon sol ci suuf ci leen moo tax ñu leen doon woowe lool noonu ne noo mooy mbaar yañ leen doon defal nga xam ne ci ay der la am na ñoo xamante ni après boo demee ci waxu tasawuf fan la jóge am na ñoo xam ne dañ lay wax ci eh, cosaan bi ci ñoom yi la jóge radiyallahu anhum kon mu ne moom Seydina Abu Hurayra ñooñu sab'ina juróom ñaar fukk soixante dix min ahli suffati ci waa suffa waaw muy way ñàkk ñoo ñële ah doon nga xam ne ci way jullit ñi waaw mu ne ma minhum amul kenn ci ñoom rajulun benn góor alayhi rida boo xam ne am na làmbaayu kaw waaw mukk amul kenn ku ci amoon lool li mu amoon imma li muy am mooy isaar mooy làmbaayu suuf wa imma kisa wala benn paañ mooy benn sër bu rëy ba bu boo xam ne du rëyee noonu ah boo xam ne xat dëgg-dëgg ah, rabatu fi anaqihim waaw moom daal dinañ koy yeew ci seen baat yi moom mu wër seen baat yi seen doq yi fa lañ koy takk fan ngir mu wàcc dañ koy takk mu wàcc waaw mooy yaa ngi imaginer yow benn benn benn lan comme genre euh, li ngay sàngoo benn malaan comme lu mel noonu nga am benn paañ benn sër boo xam ne yow mooy sa yére ngay def da nga koy picc ba ci kaw ci kaw nga takk ko sa baat mu wàcc yow loolu mooy sa yére amatul leneen lool kese amul leneen ah loolu la waaw mu ne loolu waaw mu ne fa minha am na ci yére yoo yële maa yablugu nisfa saaqay bi liñ ci gis koo xam ne moom <laughs> ba mu ko defee takk ko ci loos wi mu wàcc sër bi wàcc ci diggu diggu diggu yeer bi la yem wa minha am na ci ca yére yoo xam ne sër yoo xam ne borom ba mu ko yeewee bàyyi ko mu wàcc maa yablugu ka'bayn moom dina laaj dina àgg ndejooram yi waaw bu ko defee fa yajma'uhu bi yadi bu ko defee nag nit ki mooy beneen côté bi xam nga lool tëjul tëj voilà yaa ngi imaginer nga jëluf sër boo xam ne da koo jël takk ko ci sa bi mu wàcc waaw mooy côté bi nga xamante ne mooy sër bi euh, loolu taxul mu tëj léegi nga boole fi nga xam ne ñaari côté yi nga boole leen téye waaw moom la naan fa yajma'uhu mu dajale ko bi yadihi ci loxoom téye kenn ku nekk ci ñoom karahiyata ngir bañ an tabdu wa awratahu ngir bañ ay awraam feeñ voilà mu ne rawaahu soloona xadis bi al-Bukhari daal imaam al-Bukhari rahimahullah xadis bi bala ñoo jàll war nañu wax xadis cinq cent six mooy soreetu ñu ngi quatre cent soixante neuf kon cinq cent six soreetul war nañu wax insha allahu taala kon xadis bi léegi laaj bi mooy ana kan moo ko solo. dañ naan la xadis bi al imaam al Buxaari rahimahullah moo ci wéete moom moo ko solo al imaam abu abu abdillah al Buxaari rahimahullahu taala mu ngi ko ndi ci kitaabu salaa baabu nawmi rijaali fil masjid góor ñi di nelaw ci li nga xam ne mooy jàkk ji mu ne haddasanaa Yuusuf ibn Iisaa mu nekk ñu nettali moom al imaam al Buxaari mu ne suñu sëriñ abu Yaquub al Marwazi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana ibn Fudayl mu nekk ñu nettali mooy ibn Fudayl di Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawlahu Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullahu ta'ala an abihi wa ibn Fudayl Muhammad lañ la waxoon eh, kon yow léegi kon nan lay doon Muhammad ibn Fudayl mooy mooy mooy Fudayl an abihi Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi Eh, Abul Fadl ñii ne Abu Muhammad al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala an Abi Hazim moo ko jëlee Abu Hazim di Salman Abu Hazim al-Ashja'i al-Kufiyu rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata moo ko jëlee Sayyidina Mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi hafizu as-sahabati radiyallahu anhum annahu qala ra'aytu sab'ina min ashabi as-suffa na minhum rajulun alayhi rida imma izarun wa imma jiza'un qad rabatu fi anaqihim fa minha ma yablughu nisfa as-saqayn wa minha ma yablughu al-ka'bayn fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura awratuhu voilà nii la ko al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala nii la ko ndee te moom mooy ki nga xamante ne moom moo ko soo moo ci wéete moom al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala léegi hadis bi lëkkaale mag bunt bi bunt bi nga xam ne day wax ci ngënale ngën a méritu vertu li nga xam ne mooy dëddu àddina ak di ñaax nit ñi ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk waaw mooy ñii nii waa ahlu sufa dañoo bokkoon ñi nga xam ne Euh, ci crème mu euh, xeetu yonent bi alayhi salaam moo ñu gënoon a baax ci waa xeetu kër yonent bi alayhi salaam baax na ba ñu ngi la ko doon dundal ci jotaay bee weesu bi nga xamante ne nii ci la tàccoor bu mag bi jóge na la ñëw ne yonent bi alayhi salaam daa bëgg ko ko ko bon du moom sax parce mbokkam mi moo ñëw ne yonent bi alayhi salaam man de gis naa sa diina ji <laughs> ah rafet na de yonent bay saa saa présenté ko woowu ko dugg ci mais mu ne ko mais nag gis naa boo ko yónni woon suñu mbokk yële côté naj di ko waa mu ne yonent bay saa saa ne yii man foofu wóoluwuma leen ak sama saxaaba yi waa ji convaincre ko mu yónni ko jaayi dem ñu embuscade leen ray ci boobu bi muy yónni dafa yónni soixante-dix ci waa ashaabu suffa ñoo xamante ne nii ci euh, euh, mooy xaadisatu Bi'r Ma'una voilà nga xam ne bi nga xamante ne nii ci la soixante-dix don nijaay Seydina Anas di Haraam ibn Milhan keroog lañ ko faat nga xam ne bi ko waaji jamee mu ne fuztu wa rabbil Kaaba voilà noonu lu génne àddina mu ne gañe naa wallahi texe naa waat naa ko ci borom Kaaba gi noonu lu génne àddina voilà ñooñu noonu ñooñu yonent bay saat saam nga xam ne ay qurra ñoom lañ doon war al qurra jàngkatu al yu mag yi nga xam ne ñu doon def dañ doon dajale buñ xëyee dajale ji mat sonn def yu mel noonu bu guddee dañuy doon taal tamit doon jàng di di di di di di di di di di yittewoo xam-xam kese ak alquran ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu bëggee woo ay nit ci diine ñoom la yebaloon waa ashaabu suffa jamono yooyu nag wax naa nag boobu xaadisatu Bi'r Ma'una Seydina Abu Hurayra bokkagul woon ci ñoom ndax bokk na ci ñi nga xam ne moo fa gën a siiwoon ci ñoom mooy Seydina wa Mawlaana Abu Hurayrata ad-Dawsi radiyallahu anhu wa ardaah ah ñoom loolu lañ meloon waaw ah kon nag affaire moo la <coughs> ñoom looloo leen yitteeloo moo tax Seydina Ubaada radiyallahu anhu ne allamtu naasan min ahli suffati al-qur'aana wal-kitaaba waaw waaw fa ahdaa ilayya rajulun minhum qawsan fa qultu lay laysat bi maal <laughs> waaw <laughs> waaw mu ne man Seydina Ubaada jàngal naa ay nit ci waa ahlu suffa mooy ñooñële way ñàkk ñooñee doon nekk ca angaar boobee baar moomee doon nekk ca ginnaaw jàkkaay yonent bi alayhi salaatu salaam alquran ak bind léegi nag kenn ci ñoom daal di may ba ma ko defee mu jox ma li nga xam ne ngir kontaan ci man ngir tawit peut-être ne damay fay jox ma ab ab arc <laughs> mooy xaw su fi ñuy dugal booy booy flèche <laughs> nana ko yow lii du alama <laughs> wa armi anha fi sabilillah waaw <laughs> waaw kon loolu yëpp day wane ni ñoom looloo leen ñe loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo leen ñoroon looloo leen ñoroon mooy li nga xamante ne nii mooy alquran mooy li nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon euh, ñooñ moo doon ñooñu nag nga xam ne kon euh, nga xam ne yonent bi sallallahu keroog am na lu ko metti lool bi leen gaa yi waaw bi gaa yi faatee amoon na lu ko metti lool moom alayhi salaatu wassalaam voilà ba moo tax mu mu mu mu mu mu mu mu mu toogoon ay kii bi ñaan yàlla ca ña ko def loolu di metti di lool li nga xamante ne mooy lu ñaaw li nga xam ne moom lañ def ba pare moom alayhi salaatu salaam ndax ñooñ ñoo doon bokkoon ci ñi gënoon ci saxaabaa yonent bay saa saam loolu lëkkaale bu bunt bi mooy ñooñu malgré li ñuy toppatoo alxuraan ak sunna dund gi nga xam ne moom lañ gërëmaloon seen bopp te seen borom gërëmal leen ko yeneen ci saa saa bi gërëmal leen ko ah ndax neew leen eh jóob leen fii ngeen dem defi leneen déedéet waaw mooy am ci àddina lu leen doy ngir mën a toppatoo li nga xam ne moo tax diine mooy moo tax seen borom andi leen fi muy jaamu yàlla toppatoo xam-xam bi nga xam ne moo leen di jegeel seen borom tabaaraka wa taala kon loolu gëneel gi nga xam ne saxaaba yu mag yoo yële nga xam ne ñoom la ñu wow alqur'aan waaw ah, alqur'aan jàngkatu alqur'aan yu mag yi jàngkatu euh, xam-xamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yu mag yi ñooñu le nag finalement euh, waxoon naa la temps yooyu nag ñi yóbbuwoon Bi'r Ma'una boobu Seydina Abu Hurayra ñëwagu foon parce que boobu moom euh, ñëwagul woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga gis ginnaaw kon bi gis saxaabaa yonent bi saa saa nga xam ne ñoo gën ci xeet yi ñi nga xam ne bari woon nañ ñoo xam ne nii lañ doon dunde te waxoon nañ la ci ay mbir fan yee yoo xamante ne xoolal ñoom lii lañ doon lii moom amoon comme yére waaw ñoo xamante ne nii amuñu ndax xam nga arab yi Abdullah dañu amoon ñaari seen yére yi ñaari euh, liñ naan ñaari am nañu ko euh, ensemble voilà liñ naan ensemble bu dee ensemble mooy rida mooy li féete kaw yére bi nga xam ne boo ko solee mooy nekk sa sa moom ngay teg ci kaw isaar mooy liy jóge sa ndiggali wàcc ci suuf loolu rek mu ne kenn ci ñoom amu ko ci woon ñaar am luñ naan ab complète la masuñoo amu complète <laughs> waaw ab ensemble mu complet koo am waaw ñoom daal liñ doon am suwaa nga am benn bi ci kaw nga teg ko mu wàcc ci suuf mais yow sa ndigg wàcc ci suuf takkoo ci dara waaw waaw wala rek nga am isaar mooy boo xam ne ci ndigg bi mais boobu boobaa da nga koy yëkkati waaw ndax doo bàyyi sa sa sa kii yi fe da koy yëkkati ba mu xaw a mais sauf que boo ko yëkkatee yenn yi géejoo mën a la ab sër lañ doon am ci saa benn genre mbàjj boo xam ne moom la nit ki doon jël takk ko ci baat bi yaa ngi imaginer yow condition yooyu yow imaginer ñun ku ne noonu mais sa waay yow euh, yow yére yu mel noonu nga am quoi yow amoo dara yéene bi nga am mooy gis nga mbàjj bi ngay bi ngay bi ngay fanaanoo ah, waxuma la ndax boobu sax yaatu na yow ba nga mën la muur bu ndaw nga ciy am léegi mooy sa yéene booy génn xam nga nooy da nga koy takk sa baat bi mu wàcc léegi nag beneen côté bi nga xam ne kiiwul nga téye ko nii waaw nga téye ko <laughs> waaw ngir sa awra bañ a feeñ allahu akbar waaw moo tax yu mel nii la ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf doon fàttale ko keroog Seydina euh, Mus'ab ibn Umayr ak Seydina Hamza radiyallahu anhuma biñ leen faate Uhud nga xam ne mënuñ leen sax trouver càngaay lu mat luñ leen sàng lu mat sax mënuñ ko woon trouver waaw nga xam ne seen yére boobu ñu soloon boobu lañ bi bi indi woon loolu lañ leen sàngi keroog bu ñu ko xëccee bu ñu ci muuree bopp bi tànk yi di feeñ bu ñu ci muuree tànk yi bopp bi di feeñ waaw loolu lañ fàttale ko bu doon jooy ba keroog ndogoom bi laalu ko te waxoon nañu Seydina Xabbaab ibnul Arat radiyallahu anhu moom itam lu mel noonu tikik dal na ko dinañ ko gis ci Riyaad bi insha allahu taala muy fàttaliku ñoom Seydina Ammar mu ne qutila Ammar mu ne Ammar de non naan Ammar qutila Mus'ab ibnu Umayr waaw moom itam fànn nañ ko waaw xam nga Seydina Abdurrahman dane wa huwa xayrun minni te moom a gën waaw Allahu akbar mooy ñoom yoo lañ fàttaliku ne ñooñu amuñ dara luñu lu ñu bànneexu ci ci l'islam bi waaw kantaa ñun nag ñu mujj affaire yi neex ci ñun ay way mbaa du yàlla dañoo dañoo gaawal est du yàlla dañoo gaawal li nga xamante ne mooy suñu pay moom la ñu nekk jox ñi waaw kon gis nga ñoom dund gi ñu doon dund pour pourtant ñoo gën ci xeetu yonent bi alayhi salaam <laughs> waaw ñu njëkk ñu ñëw ñëpp àddina bi ci tukki ñoo leen gën te lii la leen borom bi gërëmaloon yonent bi alayhi salaatu doon leen ci gis waaye fu mu gisee ku leen dimbali wala léeg-léeg doon jël ñenn da doon wax. solidarité bi na ñenn ñi yóbbu ñenn ñi ci seen kër ñu dem man faa reere waaw moom mu yóbbu ñenn ñeneen ñi yow Seydina Abou Bakar yóbbu ñeneen ñeneen yóbbu ñeneen noonu lañ leen doon dispatché doonuñu woon toog rek naan ah voilà ah ñoom lii lañ xamaa non grawul comme niñ koy gise léegi suñu réew mi waaw ah, da gis koo xam ne gaa ay day dëkk ki mbokkam ñàkk ñàkk gu doy waar mais ñoom ñoom dañoo miin lu bon min gis ku nekk ci walaakaan ak li nga xam ne mooy yooyu ba loolu tuusewule ba loolu tuuseetule mooy dañuy jàpp na mais lii c'est normal yow yow boo jógee fële gis gis kooku ni muy dunde yow da ngay tiit yow da nga naan nee ni urgence war a gaaw kii ñu dimbali ko mu génn ci situation bi mais bis boo leen dajalee ne leen man nag damaa bëggoon a waxtaan a yéen waaw maa woote woon ngir ñoo xool daal diw gaa yi ne la man diw ma mais diw ñu ne diw mais ñu ne waaw ñu ne waaw léegi mais situation bi mu nekk nañ ko jàppale gaa yi dañ am ne yow nag ñoo yëpp sawaay lii la xam oy la problème moom daan benn benn problème ndax seen xowlee wow ci gis lu bon gis nit ku ñàkk di misère ñu ko ci bàyyi noonu te duñ ko te bu xew jotee nga gis leen nii mais gis nañ koo xam ne war nañ koo mën a dimbali du ñu ko def du ñu ko def waaw lu tax parce que dañoo miin lu bon walla iyaadu billaah yonent bi saa saam nag doonu doxale noonu jamais waaw da doon jël nit ñi gis nañ waxoon nañ ko fi yàgg nañ ko fi wax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu na boo xam ne yonent bi saa saam dañoo xiif nee na mu ne leen ñëw leen kër ga ñu ñëw mais mu jox leen ay tàndarma ku nekk ñaari tàndarma moom ak ñi mu àndaloon nee na Seydina Abu Hurayra nee na ma jël benn tàndar ma lekk jël benn denc yonent alayhi salaam daal di may seetlu ne ma Abu Hurayra lan moo tax nga denc benn bi mu ne ko wii benn bi dama koo denc pour sama yaay ndax moom amul dara waaw mu ne ko lekkal boobu d'après dinaa la jox dinaa ko jox pour moom waaw. yaa ngi imaginer ay ñaari daal la may ñetti après jox leen ndox ñu naan waaw waaw. Seydina Abu Hurayra nee na beneen jour dafa am benn jour mooy jour bi mu ne dama xiif waaw mu ne dama xiif damaa dama doon xiif a xiif a xiif a xiif ba mbeddu Medina yi ma të ma ma ma tëdd ndax ndax mënatumaa taxaw ndax xiif waaw xale yi nee na dama doon daanu ba xale yi toog sama biir bi naan Abu Hurayra di fo sama biir bi quoi. tellement manu manu ma leen sax dàq manu ma leen manu leen dara ñu toog sama biir bi di fo <laughs> tellement damaa xiif mu ne benn jour damaa xiif a xiif ci yoon bi laa toog <laughs> Seydina Abu Bakar robb radiyallahu ma laaj ko benn masala boo xam ne xam naa ko de waaye li ma bëggoon lenn képp la moo doon mu ne ma Abu Hurayra mu jëli quoi ne ma nañ dem kër ga waaye jotu la naan li taxoon ma ko doon <laughs> laaj mu tontu ma dem Seydina Umar radiyallahu anhu robb ma laaj ko masala ma nit mu ne bëgguma woon ci dara lu rut rek mu ne ma kaay yóbbu yóbbu ma kër ga mais moom nandul <laughs> mu tontu ma dem yonent laa salaam nee bi mu agsee moom <laughs> damaa xool rek ne aw luuray rek nañ dem kër ga <laughs> nag ma topp ci nee na bi ñu demee yonent saa salaam laaj lan moo fi am ñu ne ko ah diw de moo la fi indil ne soow bee soow mais moo la ko fi indil sëy na aw luuray rek benn kopp la quoi bariwul nee ma naan ah alhamdulilah rek yonent bi alay saa salaam ne ma Abu Hurayra demal woo waa suuf waa ahlu sufa mooy sa mbokk yi demal woo leen gis nga <laughs> demal nga woo leen way ñàkk jullit ñi nga xam ne ñooy nekk ci jàkka ji ci angaar bi comme yow demal nga woo leen Seydina Abu Hurayra ne ma ne eh, mais bopp bii xam ne man maa ngi doon wax naan man la may doye <laughs> est ne naa woo waa ahlu sufa ah <laughs> kon de man am naa problème nee na mais bon ma dem woo leen nee na gaa yi ñëw léegi yeneen tubaab saa saam ne ne ne Abu Hurayra léegi ne jëlal kii bi ngay jox waa ahlu suuf foofu léegi na ma ne eh, gaa yi gaa yi toog mu ku nekk mu jox la ngay naan nee na ma ne moo man moom Abu Hurayra moom xaw ma kan mais moom du naan moom <laughs> waaw Abu Hurayra naan man moom du ma naan yeneen saa salaam nag ne naan la gaa di naan ku naan ba doyal jox ki ci def nit naan ba doyal jox ba affaire bi ñëwaat ci man <laughs> ma gis affaire bi nekk ci bougéwul <laughs> yeneen saa ne ma kan moo def <laughs> mu ne ah yow man dañoo ci des nee mu ne ma naanal nee na may naan yeneen saa naan man naanal ma naan ko naan may naan ma dem nag ba mënatuma xamatuma ku ma koy dugal ma ne yeneen saa ah mais yeneen saa salaam amatuma fu mu jaar de mënoo ma naanal rek <laughs> nee nag keroog damaa naan ba sama biir bi ne waaw ah, <laughs> fay gis nga boobu ni mu arrang leen arrangé waaw <laughs> ah, xam naa ne fii yow moom njàngat yi ci war yëpp génne nga ko waaw léegi kon nan laa ëppale ci lekk ngeen may ngeen may dugg di ma wax ay wax. yeneen saa salaam waaye nee amatuma. laa ajidu lahu maslaka mais yeneen saa salaam <laughs> Seydina Abu Hurayra ne ko mais yeneen saa salaam <laughs> mais affaire bi amatul fu mu jaana mu ne ko naanal <laughs> ah, loolu moom loolu mooy kon nit ki léeg-léeg léeg mooy eh, lekk eh, eh, man tuuti benn yoon aayut mais li garaaw mooy nga def ko yoonu tool voilà <laughs> waaw waaw waaw nee kay keroog waaye yow affaire bi barkeel noonu kon affaire bu mu ngi noonu mooy ñoom nii lañ doon dunde rek nii lañ doon dunde <coughs> waaw nii lañ doon dunde allahu akbar waaw moo tax waxoon nañ la jataay bi weesu di yonent bi saa saam doon joxe benn sarax am doon joxe ay ay ay bon ay alal quoi am ñu doon jox yonent Seydina Omar ne ko mais yonent bi saa saam ñii nii de waaw lu sufa ñoo leen ko gën a yelloo ba mu ne waaw xam naa ko mais sauf que gars yi dañ maa tànn loolu <laughs> dañoo insister di ma ñaax sinon ma jox leen wala ñu nayloo ñu ne ma damaa nay te man du ma ko nay <laughs> waaw <laughs> waaw te xoolal yonent saa saa mi mu doon wax Seydina Ali radiyallahu anhu xam nga mooy bi nga xam ne dafa ñëw benn bés radiyallahu anhu bon Sayyidatu Fatima ah Euh, di di di di di di doomu yonent mi ah alayhi salaatu wassalaam <laughs> eh, mu gis mu doon liggéey liggéeyu kër gi ba loxo yi ni mu ni mu soppeekoo ak kër gi ak kii yi ci nekk futtu futtu yi yooyu léegi nag bon ñu dem nag laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir daal mu utal leen bon xamaana bu leen mënee utal koo xamante ne nii xaadim la ku leen di liggéeyal <laughs> yonent balay saab saab ne man <laughs> laa utikum wa adaw ahla suffati talawwa butu butunuhum min al ju' waaw am ci beneen yoon dane laa uxdimukuma wa adaw ahla suffati tatwa allah <laughs> oh mu ne leen duma duma leen jox mukk utal leen ku leen di liggéey duma ko def man yonent balay saab saab waaw bàyyi waa ahlu suffa seen biir yi ne teg dara amu ci ndax xiif waaw amuñu dara lu ñu lekk ndax xiif may jël di leen utal lu ngeen di yéen ku leen di liggéeyal te doomam lay wax ak Seydina Ali ibn Abi Talib Sayyidatu Fatima la wax duma la utal yow ak sa <laughs> non imagine nga imagine nga quoi waaw du ma leen utal ku leen di liggéey yéen ñaar bàyyi fi waa ahlu suffa seen biir yi di ne pekk amuñu dara lu ñu lekk dara laa leen du du ma leen ko utal allahu akbar waaw seen biir yi ne pekk ngeen li seen biir yi lay dem bay metti sax ndax ñàkk lu ñu lekk ñooñu man du ñu fi nekk man rasulullah Fatima li ngay nekk sama doom Ali ibn Abi Talib du ma leen utal dara kenn kenn ku leen di ku leen di liggéeyal non non est yaa ngi imaginer affaire bi laa wax fop fop fop fop fop loin wallahi laa wax <laughs> ah ah xam nga ne wallahi ñun ñun on est derrière imaginer bu doon ñun la ñu yor nguur <laughs> xoolal ku ci yor nguur waxuma ku ci yor nguur rek koo ci jox poste ministre mbaa député mu am ko rek waa këram mi leen seen affaire ni doxe ba ba ba bakkane ba soboy dépassé bakkane takat ñi leen fal ñu waroon a toppatoo seeni mbir ñu ngi fi di gën a galère di dee mais ñoom seen njaboot ñoom xamuñu lool <laughs> yonent bi alay salaam ne man duma leen utal kenn ku leen di liggéeyal waaw te ma bàyyi waa ahlu suffa seen biir yi metti ndax kii seen biir yi dara newu ko def waaw allahu akbar allahu akbar no billahi alladi la ilaha illa huwa laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na wallahi <clears throat> ci biiru ndaw yàlla bi sallallahu alayhi wa li nga xamante ne mooy eh, eh, nu mu tudd royukaay bi gën a mat quoi ah. kon nag mu ngi noonu lii la lii mooy li nga xam ne mooy li war njiit yi lii la ñu war a bàyyi xel waaw yow yow ba ñu la falee la sa mbiru famille yëpp defaru mais ñi la faloon nag ñoom alhamdulillah ñatta ne woon tey la ñàkk gi gën a yokk waaw yow nga mettre sa famille à l'abri du besoin léegi ñeneen ñi nag sa famille da leen a gën te ñi ñooy famille yonent bi alayhi salaam waa aslu bayt la wax lii ay doomam resu resu boppam bi mu ne Fatimatu bid'atun minni Fatima de sama rok sama res la ci man sama dog la lenn la ci man moo ñëw di ko laaj ngir mu utal ko mbindaan wala ku ko liggéeyal yeneen saa salaam ne du ma leen ko defal mukk te ña way ñàkk jullit ñi nekk fii seen biir yi di metti ndax xiif du ma ko def allahu akbar <laughs> cam waaye ma ne yow mas ngaa gis ku lëgayati nii ginnaaw ñoom Seydina Omar ak ñooñ waaw ñooñu mooy moo tax Seydina Omar la mu doon def yépp ci yonent bay saasaam la ko copier allahu akbar gis nga ba gaa yi xiifee jamanul majaa aj gaa yi xiif Medina ci la doon wax waxoon nañ fa mu mu wax gouverneur yi nekk ay Kufa ki foofu ne leen ga ne leen lépp lu ngeen yor fekk récolte yi yépp a def leen ay kii convoi yónnee affaires yi di ñëw ay ay ay nourriture keroog am na benn bés affaire yi métti Seydina Omar ci boppam dafa tepe woon boppam lekkati loo xamante ne yàpp la laata loolu am na benn bés mu rendilu ay ay ay ay mu wagyu ay gëléem ci baytu maal ndax nit ñi ñàkk gi taroon na ne nañu ko seddale nit mais bi mu ñëwee këram gaa yi def ko mu fekk fa ci dogu ndawal yu baax ñu tegal ko ko mu ne mee ko lii nag ñu ne ko mooy nag wi nga doon séddale mu ne bu boobaa maa yées wallahi bu ma lekkee lii lekk lii man Omar lu baax lii ci ci jëlani bàyyee njabootu l'islam xeetu yonent bay sa sam ak ak li nga xam ne mooy mbaq yeeg li des ñu tegal ma lii bu boobaa maa yées ne teggi leen fi ne Abdallah woo doom ji Abdallah ibn Umar mu ne ko waaw woo aslam aslam aslam mu ñëw ak Abdallah jël leen lii yéen yóbbul ma ko famille sàngam parce que fan yi sama tournée yi may def dafa baree bari bët gis naa fa jaar demal nga yóbbul leen lii tey bu ma ko lekkee maa yées ma Umar maa bon xoolal léegi boo koy wax gaa yi nga xam ne suñu façon président fou yi ñu yor te président attention de ni ñu mel parce que ñun noonu la mel waaw waaw bu la yàlla tàccoo ku yàlla tàccu te feccoo waxi caaxaan yooyu nga xam ne ba ko wolof njaay di wax lii taxut woon waaw ku ñépp tif nga tooy ak ah, biir yi bu la yàlla kiyee boo deful bu la fi jëlee ah te feccoo boo kiyee di nga xamante nangam ak yooyu yépp ay waxi caaxaan la allahu akbar allahu akbar politiciens yeeg façon gars yi di karavaatoog di fontoom yi ñeg yenn kii yi naan non ça c'est démago qu'est-ce que ça ça représente ci budget état bi lii rek li muy dunde moom ak waa njabootam lool day dara ce n'est même pas zéro zéro virgule ma ne loolu dafa am solo toppal ne nga naan lan yow doo bàyyi ngay wax da ngeen a war a nekk modèle le symbolique dafa am solo bu ñëpp gisee ne bi ci boppam nii lay demee ñoom mbir mi léegi fépp soppeeku waaw gis nga président Malawi bi Malawi Malawi laa gis fan yii mais noonu la def noonu la def lu xaw a mel noonu dañu doon ñu jullit mais il faut avoir le bon sens xam nga lu def gis nga affaire bi c'est une chose léegi benn voyage benn ministre dootul jël avion même moom ci boppam nee na ay g nanga mag ay xam nañu fi li kii Afrique war nañoo dem feew ak Union africaine moom ci boppam dañu demati parce que nguurub mala yi dañoo soxla alal yoo xamante ne duñ amoon alal bi ñuy yàq ci ak di dem ci ay sommet waaw ministre buy demati moom moo koy valider cabinet mooy valider est-ce kii war naa dem te kenn dootu fi jël première classe commencé ko ci boppam waaw kenn dootu fi jël première classe ci économique yi la ku ku man da ku koo xam ne ak demam man da ñàkk sinon kenn dootu fi jël avion waaw ne gis nga voiture de fonction yu état bi yëpp la réquisitionné waaw ne carburant kii carburant jox la carburant kii à ah, à ah, kii à volonté c'est fini amatu geex na kenn dootu fi joxati ay carburant à volonté yi man da ñàkk kese tam moom cabinet moo koy gérer waaw commencé boppam commencé boppam nga gis gaa yu bari nag di mer wax ñoo ñoo leen gën mere parce que gars yi comme que caaxaan lañ bëgg ak noos loolu il faut président moo ko mën a def mais ñun booy wax ñu naan affaire démago yi affaire nangam <laughs> wallaay bu ko baroon bi jàppalee ba mu romb ba mu jàll affaire boobu ndax gars yi duñ ah gars yi sawaay gars yi seen noos biñ neew woon ku leen ci bëgg jële pare nag ngir éliminer la ngir coup la waaye bu téye ba borom bi téye ko bu kii del xool léegi nga dégg ne pays bi décollé il faut donner des bons mais façon yii ngay gis ay France nga xam ne ay c'est la monarchie républicaine ay dañ naan ay président c'est ak kii mais ay monarque lañ ay Louis quatorze lañ président bi c'est un Louis quatorze waaw xoolal fas yi ak pouvoir yi mu am waaw yow jamono doo xamante ne ñu ngi naan serrer la ceinture serrer la ceinture muy def ay cérémonie yu ñàkk solo di accueillir ay reine ay roi d'Angleterre ak ay fas yu nekk ay Versailles yoo xamante ne affaire caaxaan dëgg ñu naan c'est l'image de la France waaw jamono joo xam ne ñépp a ngi sonn moo tax comme que ñoo ñooñu yar wala iyaadu billah suñu président yi xoolal même chose lañ na waaw moo tax problème yi France ñu kan de loolu mooy côté boobu mais sinon ñoom dinañ yéen dara mais ñun moom sur toute la ligne vraiment da naan nii est am nañu ñii ay nit lañ ñoo xam ne seen xol yi boo ci jamee dina nag yi est seen France xol yi ay xeer newu ci waaw seen yoon newu ci seen population bi dee ñii di jël dëkk bi ñii di dee di génn ci at di daw seen dëkk bi nga gis leen ñuy ñëw ay pare fu nekk di di fa yàq ay alal naan dañuy campagne lu nekk waaw yàq fa ay alal jël jël avion de la république def ci ay militants yuy jële Sénégal ak yoo xam ne que en Europe ak France ñu mobiliser leen ku nekk hôtel ya ñuy dal yooyu yëpp kan moo ko yor nguuru Sénégal jónnewul seen poche jamono joo xam ne ñoom ba ñuy jël avion ñu ngi romb seeni doomi réew yoo xam ne ñu nga ca désert ba di dee ñii di jël gaal yi ngir daw réew mi ñoom ñu ñëw di fowe noonu alalu réew mi ñoom ay nit la ñu nga yaakaar ñun ay nit lañ boo leen di wax lii yore lay saa saa nekke nga xam ne dogu resam ak Seydina Ali ibn Abi Talib quand même ni mu yaral boppam ñoo ñëw di ko laaj naan ko dañoo bëgg nga utal ñu ku ñuy liggéeyal mu ne du ma leen ko utal fen bàyyi ñi nga xam ne ñooy way ñàkk jullit ñi seen biir yi di metti ne tekk ndax li du ma ko def dañoo feebar ba pare ñu koo ci gis te neexoon sëriñ bi tàmbalee ko waxuma n'importe quel sëriñ de sëriñ yi nga xam ne moom la ñuy coow daka neexoon ñu tàmbalee ko ñu tàmbalee ko waaw waaye mais zéro zéro sur la ligne zéro jusqu'au doublement zéro ca ca fin ba du début à la fin Allahu akbar ah. kon gis nga de loolu lépp di la wan ñoom ni nga xamante ne nii noonu lañ doon dunde waaw noonu lañ doon dunde Allahu akbar xoolal rek lii moo doon seen dund. waaw ñii bokk ci ñi gën ci xeet wi lii la leen borom bi tàlla dool muy amuñu ci mbiru àddina dara waaye nag comme li mu waxoon ci hadis bi rek waaw <laughs> ay nit lañ yoo xam ne façon nit yoo xam ne bu ñu ñaanee ndigal kenn du leen jox ndigal waaw <laughs> waaw waaye lu ñu kii bu ñu bu ñu bëggee ñu ràmmu leen di laaj dara waaye ku leen dimbali ci dara kenn du leen faale waaw waaw waaye ah lu mu ñaan nag borom bi law aqsama ala la abarra waaw bu waatoon ci yàlla nit ñi bañ nañ ko sori nañ ko puus nañ ko repoussé nañ ko waaye boromam daal dina seen borom daal dina leen nangul ubbil na leen ah, ah, ah, léppam kon nag mu ngi noonu lii mooy loolu la doy li nga xamante ni mooy loo xam ne loo mën a yor loo mën a dundee man cee jaamu sa boroom doy na waaw waaw te tamit nekk ñàkk teewu la ñekk déedéet ñii dañoo ñàkkoon waaye gisuñu fenn ñuy def ay yëfu eh, eh, yu xaraam ak yooyu ngir génn ci mukk déedéet waaw non non masuñu koo def allahu akbar hein nii moo doon waa ahlu suffa allahu akbar allahu akbar kon nag ah yal nañu borom bi kon daal euh, képp ku borom bi nattoo yi nga xam ne noonu la la nattoo nga xam ne amoon nga fi la ko uswa am nga am nga ay kii de <laughs> waaw te yonent bi saa saa am nga euh, modèle am nga royukaay yonent bi saa saa ci boppam léeg-léeg këram waxoon nañ la ko de ñett ci dañuy këpp ci kenn du fa toggul waaw comme li waa lu suuf loolu mu leen joxoon tàndal maa ndox loolu lañ doon dunde waaw waxoon nañ la keroog xandax dafa takk ay biir ci ay xeer ci biir mi ndax bañ a daanu moom alayhi salaatu wassalaam ñun ñun ñun ñun moom wa comme ni ma la ko waxoon rek suñu lépp a ngi fees frigo yaa ngi fees ak lekk waaw waaw fooy kéef yii ci xeetu banaanaa ci orange ak pop te ñoo dàq kaas ñoo dàq ñoo dàq mooy yàlla ñoo dàq bañ a sant yàlla malgré loolu lépp ndax lan lu ko waral ku nekk yaa ngi xool ci la ëppale te yonent bi saa saa waxoon nañu bu leen xool unzuru ila man asfala minkum dee leen xool ci leen gën a féete suuf ci mbiru àddina wala tanzuru ila man huwa fawqakum waaye bu leen nekk rek daaj seen bët yi ci leen kaw ci wàllu mbiru àddina waaw ndax bu ngeen defee lii fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum bu booba ci ngeen di gën a mane ci leen di leen di gën a yombe ngeen bañ a doya dal bañ a xeet xéewalu yàlla yi nga xam ne moom la leen dottil di leen ko sottil kon nag waa ahlu suffa moom gis nga façon dund gi wallahi ñun moom xaw ma ku ko ci dund koo xam ne sa yére loolu la ab ab ab sër ngay jël takk ko sa baat wàcc mu wàcc amul dara loo ci teg te loolu it eh, dañ ciy xame ne jullee benn yére loolu dara newu ci waaw moo tax yonent bay saab saab <laughs> bañ ko laajee na ko <laughs> est-ce que man nañoo jullee benn yére mu ne awali kulli awali kullikum sawban <laughs> yeneen tamit saa saa am na est-ce que ku nekk ci yéen daa am ñaari yére waaw tellement gis nga mooy amoon ñaari yére loolu luxe la woon ah non àddina bi daa gën neex moo tax gars yi buñ la bëggee gëmloo naa non bu yàgg baa gënoon a neex ñooñu xamuñ li ñuy wax wala démago la wala day wax lu ko neex waaw. yow yow yow yow yow yow yow année quatre-vingt-dix yi quatre-vingt-dix-sept ba quatre-vingt-dix-huit man xam naa ay nit ñoo xam ne village ba lañ doon jóge di ñëw ndakaaru ngir seen boroom kër ba nekk Amérique wala wala Italie man leen a jot téléphone c'était à quatre-vingt-dix-sept ngir mu man leen a jot téléphone sinon ab lettre lay yónnee boo xam ne balaa agsi Dakar lañ doon ñëw ngir man a woo ngir mën a dégg seen boroom kër Allahu léegi léegi fooy ne taw na ngay toog nii ngay toog kër waaw allo waaw ici ici Koumpentoum ici Réfane ici nangam nangam waaw côté communication te noonu communication mel moom la affaire yi mais gars yi lekk nga foog ne daa da dëgg la doon nañ lekk ci li ñuy bay mais léegi mbay moomu ci boppam gars yi bëggatuñu ko te gars yi bayatuñu nay niin rek waaw yu nii ñi kese lañu lañu nekk alal ji léegi la ëpp ko ëllëg bu jàng ba léegi li ñuy drainer féete kay daa daa daa daa nekke boor waaw daa féete boor te ña ko yor defuñu leen yàlla digal waaw mais addina bi daa neex léegi de <laughs> waaw wow wallaay xéewalu yàlla yi da koo dotti ci suñu kaw waaw mais nag comme que ça tout le temps au ñu xool rien que le passé ni ñu koy peinturer demewul noonu taa dañ leen doon touché temps seconde dañ leen doon touché dund laa wax <laughs> léegi kañ lañ ko touché dund xam nga touché dund fay <laughs> ay di la jox looy dund quoi di la yónnee ay ci ko ceeb waaye gaa yi lañ doon def waaw di leen tuuse ay saaku ceeb ma ne ba quatre-vingt-dix-huit dernier gouvernement Diouf waa waaja lu doon na tuusey ceeb kañ nga fi way loolu c'est attention affaire yi daa gën a neex soog ka nag mooy du ñu sant yàlla lu tax parce que dañoo gëmloo ne affaire bi goroon naa gën a neex te neexul daa neexul sax waaw daraa fi neexul waaw boo tax kaas kat kaas kaas kese la ñu dëkk waaw te yonent may sa saam nag waxoon nañu ah bu leen def loolu waaw si noonu ngeen sant seen borom waaw li tax moom yokk duñu kii mooy la mu waxoon rek la in shakartum la azidannakum borom bu ngeen di sant waat naa ne dinaa leen yokk waaye bu ngeen weddee ah sama mbugal nag lu tar la kon nag dund gaa ngongu de lii de la waa ahlu suffa wallahi nii lañ doon dund lii moo nekkoon dund waa ahlu suffa kon nag affaire baa ngi noonu le waaw <laughs> waaw awali kullikum saw saw baan <laughs> waaw moo jullee benn yére dara newu ci moo tax Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne man maa ko def sax <laughs> ba jullee benn yére gaa yi kii mu ne ngir ñi xamul xam ne lii man naa nekk waaw sol benn yére julli bee daa gën kese ko sol ñaar mais lii daa man a nekk te sax gën gi sax ça dépend waaw ki nga xam ne loolu am ak kiy jàngale ngir wan ne naa nekk loolu moo gën ci moom waaw waaw akbar kon nag mu ngi noonu al al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu teg ci hadith numéro 460